ay yakfiini min ash-sharr léegi al imaam an-Nawawi muy wax xadis numéro trente-cinq bi muy xadis Seydina Abu Hurayra ah, bi mu naan laa tahaasadu wala tanaajashu wala tabaghadu ak wala ak la tadabaru bu leen jaay ah, al muslimu al muslimu axul muslim la yazlimu wala yahdulu loolu ba mu jeex loolu lay leeral fii mu ne xadis boobu di trente-cinq bi eh, eh, fanweer ak juróom bi mu ne wala yakzibuhu bi nga dégg ci xadis bi loolu mooy huwa bi fathil yaa du yukzibuhu de yakzibuhu voilà mooy dañuy fatha yaa bi wa iskaanil kaafi yak kaa bi nga def ci sukkoon mu ne qawlu kantaa xam bi hasbi imri'in min ash-shar mu ne huwa bi iskaani siini mooy siin bi xas bul wax bi xasabi wala bi xasibi bi xas bi ay mu ne loolu liñ ci jublu li muy tekk mooy yak fiihi min ash-shar doy na ko ci mbon kese moom mu ne nag léegi al-hadiisu saaminu wa salaasuun gis nga tëb na vingt cinq lañ jógee trente cinq bo trente six bi trente sept bi léegi mu ñëw ci hadis trente huit te hadis trente huit moo doon hadisu ki nga xam ne mooy sayna Abu Hurayra waaw mooy man aadali waliya mu ne boobu hadis boobu faqad aazantu huwa bi hamzatin mamduda ay a'lamtuhu bi annahu muhaarimun li qawluhu istaazani dabatuhu bin nuun wal baa wa kilaahumaa sahiih mu ne alxadisu saaminu wa salaasuun xadis bi nga xamante ni mooy as-saaminu huit wa salaasuun ak trente mooy trente huit mu ne faqad aadantuhu bil harb loolu borom wax huwa bi hamzatin mamduuda hamza la mooy alif boobu am hamza boobu dañ ko xëcc aadantuhu faqad aadantu ay mooy alamtuhu kooku xama yëgal naa ko bi am bi annahu kaana waajoo jële noonoog sama parandoo moom muhaaribun lii kuy xarek man la borom bi qawluhu kanta waxam bi mu ne moom wax borom bi tabaraka wa taala ne istaazani bu ma sàkkoo ma musal ko de dabatuhu mu ne daal dinañ koy takk ñoom boroom xam-xam yi bi nuuni mooy istaaza nii wal ba waaye istaaza bii loolu it daal dinañ koy kii wa kulahuma mu ne bu ci nekk rek sahihun bu wér la mu ne al hadithul arba'un bi nga xam ne nag mooy bu ñeent fukkeel bi mooy hadisu mawlaana bi nga xamante ne ni moo ibnu umar radiyallahu anhuma kun fi dunya ka annaka gharib mu ne alhadisul arba'un kun fi dunya ka annaka gharib aw aabiru sabil ay la tarkan ilayha wala tattaxidha watanan wala tuhaddith nafsaka bi tuulil baqaa'i fiiha wala bil i'tinaa'i biha wala tata'allaq minha bima la yata'allaqu bihi al-gharibu fi ghayri watanihi wala tastaghil fiha bima la yastaghilu bihi al-gharibu alladhi yuridu adh-dhahaba ila ahlihi kon mu ne xadis bii nag mooy xadisu ku nekkal fi dunya ci àddina ka annaka comme yow gharibun ab tumuranke nga ab étranger nga aw wala boog abiru sabil kuy jéggiw yoon mu ne ay lim ci jublu mooy laa tar kan ilayha mooy bul jéng jëm ci àddina sa xol ak sa lépp yow daal attaché wu bu baax yow sa lépp nga gàllu ko ci àddina wala tattaxidha ta bu ko jàppe watanan ab dalwaay wala ab jàpp ne fii daal mooy sama dëkk bi nga xam ne du ma fi mës a jógee wala tuhaddith nafsak te tamit bul bul bul waxtaanal sa bopp de di jàpp bi cause sa bopp di waxtaane sa bopp que ne yow daal yow mii jàpp ne yow bi tuulil baqaay fii yaa que ne yow daal da nga fee war a yàgg daal bul wax sa bopp jàpp na yow da nga fi yàgg de wala biliantina ibiha waaye bul waxtaane sa bopp que ne yow dañ ci am yitte àddina mii wala tata'allaq minha bul lëkkaala ci àddina bi ma la yata'allaqu bil gharib ci loo xam ne lu ci lëkkaale ki nga xam ne tumuranke la fii ghayri watani ki nga xam ne moom tumuranke la ci dëkkam rit mooy pas réfugié sax wala mu moom am na situation bu baax comme dëkk sauf que fii da doon tukki manu fee ba ñàkk jaar mu jaar ci leer na ko ci du wax des kooku mi nga xam ne moom du am benn attachement benn di di di daqoo ak fam fa nga xam ne mooy dëkk ba fam romb noonu dal fa yow nu mel noonu furut nga noonu nga am na dëkkam yow itam noonu nga war a mel ak àddina mu ne wala tastaxil te buy soxlaaloo fii yaa ci bi maa laa yastaxilu loo xam ne du ci soxlaaloo bi hii kaloolu alxaribu ki nga xam dafa tumuranke alladi yuridu dafa namm rek az-zahaba ilaa yi dem këram dem ca njabootam koo xam ne daa jóge fii dem benn voyage boo xam ne boobu kii la mu dem waaye bi muy dëpp nag gis na kooku ñuy dëpp dëpp kii romb xalaatu fa ne dafay def am naa ak j'ai ak delluwaat ci sama njaboot quoi buñ ko ne woon mooy nga xam ne noonu lay mel nga xam ne bëgg nga xam ne du soxlaal fa mu ne dalagul fa def fa escale du fa soxlaal lu dul rek moom na fexe daal lu muy demee dëkkam mu ne al hadithu thani wal arba'un muy wax na hadithu mu bi léegi nag mu ne xadis bu mujj bi al xadisu saani xadisu ñaare wal arbaun mu ne anaana sama bi fathil ayn qiil huwa as-sahaab wa qiil ma anna laka minha ay zahara ida rafa'ta ra'sak qawluhu ah qawluhu qiraab qiraabul ard ah wala quraabul ard ndax ñaari bi la ñuy wax quraabul ard bi dammil qaafi wa kasriha lughatan ruwiya bihima wa dammu ashar wa ma'nahu maa yuqaaribu milaha mu ne kanta xadis bu mujj bi xadis bi nga xam ne mooy 42 ñeent fukkeel beeg ñaar an Anas sama bi nga dégg ci xadis boobu bële muy xadisu Mawlaana Anas radiyallahu anhu muy xadis qudsi bi eh, mu ne bi fathil ayn anaan a bi ayn bi da nga koy def fath ah qiila nee nañ huwa saxaabu mooy niir yi wa qiila nee nañ maa anna laka minha mooy lépp loo xam daa feeñ ci yow boo xoolee ay mu ne moo tax mu ne zahara feeñ na ida rafanta rafa boo yëkkatee sa sa sa bopp jëmale ci asamaan si la ngay lay feeñ ngay gis loolu lañ lay loolu mooy anaan mu ne qawluhu kanta wax bi mu ne quraab wala qiraabil ardi mu ne bi dammil qaaf qura dañuy wax quraab di wax wa kasriha di wax qiraab lugataan ñaari kaddu la ci arab yoo xam ne yu ñuy wax la ruya bihima bu ci nekk soloo nañ ko hadith yi hadith bi mu ne wa dammu kantaane quraab nag ashar moo gën a siiw wa maanaahu maanaawam nag mooy maa yuqaaru maa yuqaaribu ala ma mil aha lu jege feesal ko léegi nag lii fii la jeex imaam an-Nawawi rahimahullah teg ci benn mbir moo xam ne moom la jeex mu ne fasl i'lam anna al-hadith al-madhkur awwala man hafiza ala ummati arba'iina hadithan maana al-hifzi huna an yanqulaha ila al-muslimina wa in lam yahfazha wala arafa ma'naha hada haqiqatu ma'nahu wa bihi yahsulu intifa'u al-muslimin la bihifzi ma la yanquluhu ilayhim wallahu a'lamu bis-sawab wa lahu al-hamdu wal-fadlu wal-minna wa bihi at-tawfiqu wal-'isma <coughs>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 qaala mu'allifuhu ash-shaykhu al-imaamu al-aalimu al-aamilu al-haafidu ad-daabitu al-mutqinu al-muhaqqiqu Muhyiddin Yahya an-Nawawi afa Allahu anhu faragtu minhu laylata al-xamsiin at-taasi'i wal-'ishriina min jumaada al-uulaa sanata samaanin wa sittiin wa sittimia wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam lii la ko imaam jeexal voilà li <laughs> mi ngi door a draguer la voilà mu ne faslun ab dox bu fii la jeexal affaire i'lam xamal ne anna al hadith al mazkur muy leeral benn mbir léegi tëj complètement hmm? xam nga lii nii <laughs> da nga ne mais yow sawaay yow yi nga fi wax nii yëpp man version yi ma yor ci ci ci ci ci kii arba'ina mi yow yow yii nii nga fi wax yëpp am ma ne waaw lii nag mooy version lii la ko indee nag moom <laughs> voilà nii lii la ko bindee woon <laughs> wala laa am du wal mel na léeg-léeg ñu ñëwee lii ñëw rek yem ci xarit yi comme ni mu ko waxee ne fu mu neex ñu boole ci fu mu neex waaw voilà waaw te am na nga ne am na lu ma la ko gëlaat ma ne la non may euh, may ma rek insha allah xam naa bii dañ koy dagg def ko deux boo mooy wul euh, mooy ba euh, insha allah may ma rek may ma rek ma jeexal après Euh, bu ma ko fàttewul ah nga laaj ma sa laaj bi nga bëgg laaj ma waaw kon baax na naa ne fasl ab dog i'lam xamal moo al imam an-Nawawi mooy wax i'lam rahimahullah anna al hadith al mazkur kon hadith bi nga xam ne moom lañ tudd ca introduction ba nga xam ne moo tax bo mu ne moo ba am na hadith bu ñëw di wax ne ah, képp koo xamante ne man hafiza képp koo xam ne wattul na ala ummati takkal sama xeet arba'ina hadithan 40 hadith ñeent fukki hadith mu ne maanal hifz huna maanaay xifd bi aaya bi wax mooy takk yi fii lan la an yanqulaha mooy mu toxal ko tegal leen ko à leur disposition alal muslimin ci julli ni mooy mu jël ñeent ñeent fukki xadiis yoo xam da koy tànn ci xadiis yonent bi alayhi salaam dajale leen def ko ba jullit ñi man cee jote loolu la wa lan lam yahfazha même bu dee waa ji koy def mokkalul xadiis yooyee wala arafa maanaha même bu dee xamul xadiis yooyee yépp lan lay tekki hada mu ne lii ma wax nag xaqiqatu maana lii mooy dëgg dëgg maanaay xadiis wa bihi te ci loolu yaxsulu lay lay lay jote al intifa intifaul muslimina jariñu way ngëm yàlla yi waaw laa bi hifzi ma la yanquluhu ilayhi du caagante ne li nga xam ne bu doon mokkal na mais toxalalu leen ko est ce que kooku bokk na ci xadiis bi non non non non parce a yonent bari saa sam ku yow nga mokkal ko rek toog ngir yow aywa pour yow après te julli ñi jotuñu kon mu ne looloo tax mbir mi mooy nga takkal leen ñeen fukki xadiis yoo xam dañ leen koy wan bind ko wala nga xamal leen ko bañ gis ko man koo yor noonu di ko jàng wala di ko nafar voilà mu ne lool la du caagante ne yow da ngay mokkal loo xam ne mokkal sa quarante xadiis te toxaloo ko nit ñi jotuñ ci loolu taxul ñu wax mu ne wallahu aalam borom bi nag moo xam bi sawaabi ci dëgg-dëgg lan moo jub ci wax yi ak maanaa yi walawul hamdu ta moom dong la ñeen li nga xam ne mooy mooy can wal fadl ak ngëneel wal minna ak ay may waaw ay xéewal ci moom kese moom kese la ñeel hmm? wa bihi tawfiq te ci moom dong lay jóge di jaar ak tawfiqu ci moom lay jóge dëppaale wal isma ak li nga xam ne mooy ñoŋal nit ki ci ay mooy yàllaa ki ak yi nga xamante ne yu ñaaw la mu ne alhamdulillahi alladhi hadaana li hada mu wax la waa aljana di wax buñ duggee aljana ca suuratul a'raaf alhamdulillah waay waay booleem tant yi ñeel na yàlla alladhi mi nga xam ne hadaana moo ñu gindi li hada ci jëf ji bañ mën a dajaleel ummaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam 42 hadith wa ma kunna ta noon de ñun an-Nawawi li nahtadiya bi wali nahtadiya nekku ñoon di gindeeku ci lian lawla an hadana allah bu rul woon ne borom bi moo ñu gindi wa salaatuhu te ay julleem wa salaamu ak ay sëlmanam ala sayyidina yàlla nekk ci suñu sangaba muhammadin di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ali ak ay wa sahbi ak sahabaami wa sallama ta musulmal wa salaamun tam bu am bu ay julli wa salaamun mucc ak jàmm ala mursalin yàlla nekk ci ñi nga am na ñoom la yónni woon moom borom tabaaraka wa alhamdulilah di yonent yi alayhimu salaatu wassalaam walhamdulilah it ah alhamdulilah mboolem cant yi yàlla ñeel rabbil aalamiin borom bi mu ne nag léegi nag muy tëj mu ne qaala wax na. mu muallifuhu ki nga xamante ne nii moom moo taalif li nga xamante ne mooy téere bii nii juz'u bii ki ko taalif mooy kan mu ne ash-shaykh mooy sëriñ ba al imaamu di imam ba al aalimu di boroom xam-xam ba al aamilu tey jëfe la nga xamante ne mooy xam-xamam al xaafidu ki nga xam ne xaafis la wattukatu xadiis yonente bi alayhi salaam bokk ci ñi ci gën a mat ad ki nga xam ne mooy takkkat bu mag nga xamante ne ci kaddu yeeg hadis yeeg ni ñu koy takkeeg ni ñu koy leerale al-mutqiru ki nga xamante ne daa leer xam-xamam borom dee leeral tey leeral ngir xeetu yonente bi alayhi salaatu nga xamante ne li muy koy defal lu ci defal yone ci ci xeetu ci wàllu lislaam da koy def nu mu a rafete al-muhaqqiqu nga xam moom mooy tahqiq daal di lëñ bët mbiri dugg ci xam-xam yi daal di koy xóotal voilà kooku la kooku mooy kat mu ne muhyiddin mooy aji ki nga xamante ne mooy dundal diine ji moom nekkul ñi nga xam ne dañuy dunda diine ji de dañ koy dundal Yahya an-Nawawi muy Yahya la tuddoon di waa nawawi ko joo woon ca bila ca bilaadu Nawaa foofale ca bilaadu Sham ca dëkk boobu de an-Na dañ naa an-Nawawi di wax an-Nawawi voilà boo ko seetlooy loolu nga ne sawaay yow an-Nawawi la si am na <laughs> dañu an nawawiyu di wax an nawa an nawawi dañu an nawawiyu di wax an nawa an nawawiyu voilà afallahu anhu yal na ndax nawaa dëkk ba nawaa la wiyu boo ci wax baax na kon nag afallahu yal na borom bi anhu yal na ko borom bi jéggal moom moomale léegi nag ginnaaw bi mu waxee lii mu ne léegi nag faratu minhu pare naa ci téere bi ci bind ko laylatal xamiis guddik li nga xamante ni nii mooy guddik ah ajjum loolu guddik alxames voilà guddik alxames mooy lan mooy mercredi ci guddi voilà mooy bu timis gi jotee rek mercredi mooy guddik ajju euh, guddik alxames ci ak taasi'a dëppoo ak neuf ah, juróom-ñeent wal ishrin muy vingt-neuf waaw ñaar fukki fan ak juróom-ñeent tombeeg guddik ajjuma min jumaada al ula ci weeru al ula bu njëkk ba sanata atum samanin huit juróom-ñett wa sittiin mooy soixante-huit wa sitti mi amooy sanata samanin wa sittiin soixante-huit wa sittin ak wa sitti mi l'an six cent soixante-huit ci la al imam an-Nawawi rahimahullahu taala ci la wa sallallahu maa ngi julli nag wa sallallahu yal na borom bi julli yal na borom bi julli ala sayidina ci suñu sang ba muhammadin di muhammad wa alihi ak ñoñam ya wa sahbi ak sahabaam wa sallama tamu sëlmal kon nii la ko jeexale kon wax na la ban année la ko jeexale léegi ma ne la waa yow léegi voilà comme que damaa gaaw a fàtte yow laajal li nga noonu la euh, waaw am benn affaire boo xam ne dafa ma ne la waaw mooy lan mu ne mais parce que man arbaina yi dama ciy am yoo xamante ni nii yow dañ ne quarante deux hadith la ma la waaw ah, mais man dama ciy am yoo xam ne cinquante hadith la ma ah ne ah ah, waaw mais bari yoo xam ne cinquante hadis la douze quarante deux man nag je me mais man li boobu ba léegi maa lay kii waa di la xaar mais nan la fa demee noonu ah <laughs> bu imaam an-Nawawi rahimahullah walillah kon nañ naan alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa séenee tontu sa laaj bi mooy loolu dëgg la dëgg la li nga wax loolu dëgg la dëgg la du lu jomb du lu du lu kii xam nga lan la imaamu Nawawi rahmatullah alayhi liñ la wax nii te jàng ko bañ tàmbalee ba léegi te muqaddima bi ba jit nii mu ko tëjee loolu la def ci téere bi sauf que dafa am al imam <laughs> Ibn Rajab Ibn Rajab al-Hanbali al imam alxaafidu Zaynuddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Shihabuddin waaw ibn Ahmad ibn Rajab al-Hanbali al-Baghdadi ko yowoon ca waa Baghdad nekkoon imaamu Hanabila yi ah moom bi mu ñëwee di daroo sara téere bi ci téere mi ngi ko tudde Jaami'ul Ulum wal Hikam fi sharhi fi sharhi xamsiina hadiisan min jawaami'il kalim mu jël loolu la tudde téere jël yi nga xam ne moom la imaamu Nawawi def quarante deux hadith yooyu mu yokk ci huit hadith yoo xam ne parce que dafa gis am na yoo xam ne yooyu kanam imaamu Nawawi waroon na ko ciy dugal moom laa la doon wax am na benn bés ñuy jàng ba ci biir manaan la eh, imaamu Nawawi muy wax affaire ba manaan ah waaw waaw loolu la mais am na sax ñoo xam ne après bon après ñu dagg wax ci waxuñu wax ci parce que xam nga ne lii de de hadith yi ci introduction bi ci euh, xutba bi mooy moom la tudde xutba mooy introduction ba mbësal mi doon na wax ne hadith yi ci la nit ki mën na koo ñàkk xam te mbiru l'islam yëpp ci lay wërwërloo sauf que ñii liñ ñëwee ñoom al imam al hafiz ibn rajab rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne am na hadith yoo xam ne dëgg la de cheikh bi li mu wax muy al imam an-Nawawi loolu dëgg la mais nag am na yu bàyyi yoo xam ne yooyu dugalu leen ci te yooyu dañoo nekk yoo xam ne c'est capital ngir xam te yoon indiwu ko yooyu nag la jël daal di ci indi huit hadith moo tax bi njëkk a xam nga xam nga nañ kii ba mu jeex est gis nga fi muy wax ci wàllu miraas est ce que gis nga muy wax xam nga waxu ci miraas lu capital la te rëy moo tax imam al-Hafiz Ibn Rajab bi mu ñëwee xam nga 42 moom moom la ci hadith mi nga xam ne mooy ma hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaal mu naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alhiqu alfara'ida bi ahliha fama abqat alfara'id fali awla rajulin dhakar mu ne xarrajahu al-Bukhari wa Muslim mooy xawaari boobu nga daa bari bari nag ay version luñ koy waxe voilà tam nga ne eh waaw yow fama abqat alfara'id ma ne waaw loolu la ñu naan lépp hadith daa bari <laughs> ay version léegi la nga bëgg yow ah yow daal li nga miin woon mooy alxaqul faraida ila ahliha wala bi ahliha fama baqiyat yow loolu nga miin na waaw waaw man de la <laughs> fali awla rajulin zakar <laughs> waaw loolu lépp benn <laughs> mu ñëwee mu dajale ci yeneen huit hadith yokku ko ci nag saraloolee moo tax ñu bari nag bu ñuy def arba'ina yi dañuy ñëw bind arba'ina rek indi hadith yi noonu indaale al imaam al-Hafiz Ibn Rajab yokku ça pour autant ñu préciser te duñu leeral ne imaam an-Nawawi kat ci lay moom li ci des imaam moom moo ko loolu lañ doon wax loolu moo indi sa lënt lënt bi kon foog naa leer na kon walillahi alhamdu wal minna kon ñu yem noonu kon ci kaw noonu tamit ñun lañu ñu tëje comme ni cheikh bi wax rek ñu wax ko ñu nit alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق léegi ñun itam ñu ngi ko jeexal le li nga xamante ne ni mooy e, seizième mu ñaar fukkeelu non fukkeelu fan ak juróom benn ci weeru tabaski voilà ñu ngi ko commencé woon le onze ah premier jour ci ayyaamu tashriqi jeexal ko ci e, e, mooy fukki fan ak benn lañ tàmbale woon jeexal ko ci fukki fan ak juróom benn voilà kon mooy jëlul semaine voilà mooy kañ lañ commencé woon lundi lundi la woon euh, lundi waaw lundi onze lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi tey mu jeex voilà kon mooy loolu lundi onze jumaa ki euh, ci weeru Zulhijja mardi 12 mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15 samedi 16 tey mu jeex walilah alhamdu wal loolu mooy weeru ñi commencé woon eh, ñi nga xam ne ñoom dañoo gisoon ñoom dañoo tabaski lan dimanche sinon bi dee ñi nga xam ne ñoo tabaski samedi ñoom bu dee tay le 17 tay du le 16 te bu boobaa ci kaw ñooñu mooy ñun jour bi ko commencé woon moo doon le 12 sinon voilà voilà.